ba'da al-mi'atayn baabu nahyi an taqaddumi ramadaana bi sawmin ba'da nisfi sha'baana illaa liman wasalahu bimaa qablahu aw waafaqahu caadatan lahu bi an kaana caadatuhu sawma bi an kaana caadatuhu sawma al-ithnayni wal-xamiis fawaafaqahu kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñuy indil xadiis euh, euh, euh, chapitre bu bees naam muy chapitre boo xam ne bu bees la ci suy jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent dix-huit doon wax ci baabul juudi wa fi'lil ma'ruuf wal iksaari min al xayri fi shahri ramadana xadis biñ ci mujj woon a gis mu doon mille deux cent vingt-trois mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha annaha qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa daxala al ashr ahya al layl walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis li nga xam ne mooy chapitre bu bees ñu ne woon dañ koy boole ci tome bi ñu nekk ak bi ci teguwaat <clears throat> insha allahu taala euh, comme que commencé woon nañ wax ci euh, suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi comme nu mi rombe woon walillahi alhamdu wal minna kon buntu bi mu ko tudde baabu nahyi an taqaddumi ramadan mooy buntu bi al imaamu Nawawi rahimahullah daf ko samp ngir wane ki leeral ci tere gi nga xam ne moom la ash-shari'u sallallahu alayhi wa tere nit ki di anticiper weeru koor di ko jiitu ginnaaw bi nga xam ne ci la saa muy baraxlu daal di xaaje bu baraxlu fukk ak juróomi fan ba jotee ci weeru Sha'ban muy weer wi nekk avant Ramadan yow nga tàmbali nag di woor waaw waaw lu dul koo xamante ne nii da koo jokkaleeg li jiitu woon mooy woroon na lu jiitu loole wala boog mu dëppoog li nga xamante ne mooy aadaam la comme koo xam ne da doon woor alxames bu nekk wala altine ak alxames bu nekk ah, mu tombeeg loolu ah, mooy comme isnayn ak alxamis fa waafaqa mu dëppook moom kooku laysa bi garab loolu garaawul kon al imaam looloo tax mu indi léegi bunt bii da koo indi ngir loole euh, bunt bii nag al imaam indi na fii une série de hadith indiwul ay aaya ci kanamam comme bunt bi ñu jàlloon euh, mu indi fi ñeenti hadith ñeenti hadith la sal imaam indi ñeenti hadith yooyu mu ci commencer mu koy commencer ak bi nga xam ne mooy mille deux cent vingt-quatre mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yataqaddamanna ahadukum ramadaana bisawmi yawmin aw yawmayni illaa an yakuuna rajulan illaa an yakuuna rajulan kaana yasuumu sawman falyasum dhalika al-yawm muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah moo ndil ñu xadiis bii nga xam ne moo nekk nii allah allah qulu allah <laughs> allah mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah an nabi muy jële ci ndawal yàlla li ki yàlla solo sallallahu wa sallam qaala mu ne moom nee na laa yataqaddaman na ngallawaay tere naa leen yéen di jiitu waaw ahadukum bu mu jiitu laa yataqaddaman na bu mu jiitu ahadukum kenn ci yéen ramadaana weer wi nga xam ne mooy weeru koor bi sawmi yawmin woor benn bés laata ramadaan di dugg si aw yow may ni wala ñaari bés nga ne ah aara rek ramadan daal ñaari bés ci des ap ah, ñenn ñaa ngi naan ñaar ñeen ñaa ngi naan benn bon man daal li gën a wóor laay def je woor les deux jours comme ça on verra yépp aw yow may ni wala di wor ñaari bés laata ramadan illaa lu dul kii rek laa ko permettre ko kii moom tere bi buggu ci an yakuna mu nekk rajulun benn waay boo xam ne loolu nag góor a jigéen a ci yam manoo ne ah, kon bu dee jigéen no góor kaana nekkoon na yasuumu góor googee yasuumu doon woor sawmahu kooram mooy daa amoon aadaay woor sunnaay di woor jour yooyu tombeek laata ramadaan di ñëw deux jours wala benn jour wala benn fan ñaari fan wala benn <coughs> mu ne bu dee kooku moom fal yasum zalikal yawm na woor li nga xamante ni nii mooy mooy guddigoo na woor bés boobee kooku garaawul muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaam al buxaari ak al imaam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk sax kon ñoom ñoo ko solo al imaam al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn léegi laaj bu njëkk bi <coughs> mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu la déedéet al imaam seen sëriñ an-Nasaa'i rahmatullah imaam an-Nasaa'i imaam imaam an-Nasaa'i solo waaye du <coughs> solo na ko lu jiitu. nako noon al imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja mooy ashaabu sunan al-arba'a lii mooy rawaahu al-jamaa'a al-jamaa'a mooy sitta wa ashaabu kutubu sitta al-Mizzi par exemple moom daa ci euh, moom daa jàpp ne moom ñi mu ne bu raqm yi mu defoon ci téere bi bu defee a mooy jamaa mooy kutubu sitta imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah waaye ku mel ne al-Majd ibn Taymiyya di imaam ibn Taymiyya bu siiw bi moom da ci boole imaam Ahmad ibn Muhammad ñooñu bu ñu bokkoo solo hadith eh, lañ naan rawaahul jamaa voilà <coughs> mooy mboolooy daal dinañ koy solo bii mooy rawaahul jamaa léegi al imaamul Buxaari yu benn bërëb kese la ko indi ko noonu imaam Muslim tamit al imaamul Buxaari yu mu ngondi rahimahullah kitaabu sawm baabun laa yataqaddamanna laa man nga ne laa yataqaddamanna ramadaana bi sawmi yawmin wala yawmayn mooy faa'il bi nekk loo xam ne dafa nëbbu <clears throat> mooy kenn ci yéen wala laa yutaqaddamanna ramadaanu mu nekk loo xam ne lil majhuul euh, lañ koy. E, e, conjugué bi sawmi yawmin aw wala yawmin mu ne hadathana muslim ibn ibrahim càllale bii tigi taj gis nañ ko fan yee bu yàggul <laughs> teg dara soppeeku ci mu ne hadathana muslim ibn ibrahim mooy al-farahidi muslim ibn ibrahim al-asadi al-azdi al-azdi al-farahidi mawlahum abu amr al-basri rahimahullah génn àddina la deux cent vingt-deux ci wute bu ci am rahmanullah rahmatullahi alayhi qaala mu Hisham mu ne nettal nañu Hisham di Hisham ibn abi abdillah Sumbur ad-Dastawaa'i Abu Bakr al-Basriyu rahimahullahu al-Haafidu uh, uh, nga xamante ne génn àddina li nga xamante ne mooy la cent cinquante boo xam ne am la léegi <coughs> fay uh, am naa benn question quoi ak dastawa moom lu tax ñu naan ko Hisham lu tax ñu koy wax loolu ah, ad dastawa i ma maana dastawa i Hisham ad dastawa i abi abdillah Subr ad dastawa i yo ah? lu tax ñu koy wax naaw nag maa bëgg a xamal rek bu yoboo nga xamal ma tawaj tawaj laaj yi <laughs> waaw du laaj yëpp lañ mën a ton la ñuy tontu njàng la léeg-léeg mais nga kiy jàngle mën naa laaj waaye jubluwu ci ñu tontu ko euh, damay jàpp ne bii ci la dalaa arrangé <laughs> dalaa arrangé waale voilà en fait <clears throat> ay yére la woon yoo xam ne dañ ko doon defar benn dëkk buñ naan Dastawa voilà <laughs> léegi nag moom da ko doon jaay quoi comme l'imam al-Hafiz euh, euh, Shamsuddin az-Zahabi wax rahimahullah ne dafa ne woon boroom ay yére yoo xam ne ad-Dastawa'i moo tax ñaan ko saahibu ad ah, mooy as-siyaabu ad-Dastawa'iyya ah, ah da doon jaay ay yére ay piis wolof piis xam nga piis yow yow xamoo wolof yooyu piis ab piis mooy yére yi nga xam ne dañ leen di jox tailleur bi mu ñawal la ah ab daggal la ne wala complète wala lam lay kii moom da doon jaay ay yére yoo xam ne dëkk bañ ko doon jële mooy Dastawa waaw waaw te Dastawa benn dëkk la boo xam ne ci Ahwaz la nekk Ahwaz ngandum région la instant bi mu ngi biladu Iran ci Iran la bokk ah Ahwaz ah, Arabistan iqlimu <laughs> Khuzistan am ay temps arabistan <laughs> gaa yi changé tur bu yàgg ay année lan vingt cinq yi le cha bi cha bi fa lu le cha iranien ñoom ñoo changé kii ñoo changé mais dañ ko doon waa perse yi dañ ko doon waa arabistan xuuzistan xuuzistan nag mooy région bu ngand boobu nga xam ne ay boroom xam-xam yu bari jóge woon nañu moom euh, euh, dastawaa nag foofee la waaw as ndëkk su ndaw la bokk ci euh, yi nga xam ne ci ahwaz la bokk yére yi nag foofu lañ ko doon jële comme rek ñu ne kii xesneer bi fi muy jóge wala ñu ne am na buñ doon wa Lagos waaw kay Lagos waaw kay <laughs> yow bay yooyu xam naa doo ko war a xam waaw am na yére yoo xam ne piis yoo xamante ni nii ay tissu yoo xam ne Lagos la tuddoon ah, ndax Lagos fële ca Nigéria lañ ko doon defaree di ko indi eh, xeetum Dakaaru yeeg yooyu ñu ñu ñu koy woowe Lagos waaw wala rek yu jógee Hollande ñu naan Hollande wala yu mel noonu yé comme loolu la rek waaw wala yamaani waaw burdatun yamaaniya comme loolu dastawa yi ak dastawa dastawa ab dëkk la woon boo xam ne yére yi nga xam ne moom la Euh, baayu kii doon doon doon doon doon doon parce que Hisham euh, euh, baayam tamit ponkal la <coughs> moom ku ku ku ku ponkal la woon waaw <laughs> kon Hisham mi ad-Dastuwaayi da doon jaay loolu doon liggéey nga xam ne loolu day wone mooy Hisham ad-Dastuwaayi <coughs> oh. <coughs> al imaam al hujja Abu Bakr Hisham ibn abi abdillah sumbur al-basri ar-rib'i mawlaahum borom yére yoo yële loolu wane jàngalekat bi wala kii toppatoo xam-xam nekkul ne day toog nit ñi di ko yor déedéet daa war a yor loo xam ne moom lay suturloo waaw te gis nañ ko fi borom import export ah ah Abu Salih Zakwan a samman az-Zayyat waay gis nga moom it li mu doon def Medina la doon jóge di dem Iraq di yóbbu diw yi di jël di jëli di indi di jaayaale foofu di indaale day jàngale waaw xam-xamu bu bariwum jële Seydina Abu Hurayra jàngal moo tax ay taaliyum dañu ne woon Iraq ak Medina voilà kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne min mbir yi nga xamante ne yu am solo la kon <clears throat> Muslim ibn Ibrahim mu ne haddathana Hisham mu ne nettale nañu Hisham euh, euh, euh, Abu Abdi Abu Bakr Euh, ad-Dastawaa'i Hishaam ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastawaa'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Abi Kathiir mu ne nettali nañu Yahyaa ibn Abi Kathiir di Yahyaa ibn Abi Kathiir Saalih ibn al-Mutawakkil euh, rahimahullah ñii ne Abu Nasr ñii ne Abu Kathiir ñii ne Abu Ayyuub rahmatullahi alayhi alyamaniyu alyamami alyamami at-Ta'i mawlahum al-Basri alyamami rahimahullahu eh, léegi Hisham Hisham waxoon nañ kañ la génn àddina Hisham mu génn àddina la cent cinquante quatre eh, kanta Yahya ibn Abi Kathir moom mu ngi génn àddina la cent vingt neuf rahmatullahi alayhima an abi salamata mu jële ko ci abu salama ibn abdirahman ibn awf radiyallahu taala an iljami abu salama génn àddina 93 am na ay wute yu ci am an abi hurayrata mu jële ko ci bàyyi muus mu ndaw mi alhafidu dawsiyu e, dugg ci l'islam l'an sept ci la ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam jamonoy xaybar fathu xaybar génn àddina ci li gën a dëgër hadi e, année 59 ci e, xilaafu sayyidina muawiya radiyallahu anhuma an nabi nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yataqaddamanna ahadukum ramadaana bisawmi yawmin aw yawmayn illaa an yakuuna rajulun kaana yasuumu sawmahu falyasum dhaalika al-yawm noonu la ko al imaamu al-Buxaari yënd kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu siyaam baabu laa taqaddamu ramadaana bi sawmi yawmin wala yawmayn mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah wa Abu Kurayb imaam Muslim hadith bi ci ñaari sëriñam la ko jële mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullah alayhi wa Abu Kurayb muy Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah génn àddina deux cent quarante-sept rahmatullah alayhima qaala Abu Bakr mooy sëriñu waa kutubu sitta walla loolu dama ko naroon a fàtte Abu Abu Kurayb <laughs> Muhammad ibn al-Ala sëriñu waa kutubu sitta qaala ñoom ñaar mu ne nag qaala Abu Bakr mu ne sama sëriñ mu njëkk bi de Ibn Abi Shayba borom Musannaf rahimahullah moom nii la ma ko nii la ñu ko waxee dane haddathana Waki' dane haddathana nettali nañu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyaan ar-Ruwaasiyu al-Kuufiyu al-Haafizu al-Asbahaaniyu an-Naysaabuuriyu al-A'waru rahimahullahu ta'aala génn àddina 197 non 186 am na ay wuute ci ak génn àddina an Ali ibn al-Mubaarak an Ali ibn an Ali ibn al-Mubaarak ibn Mubaarak da Ali ibn al-Mubaarak al-Hannaa'iyu al-Basriyu rahimahullah moom nag kañ la génn àddina gisuma an Yahya ibn Abi Kathiir Salama da gis nañ ko sànq an Abi Hurayra radiyallahu anhu jami' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqaddamu ramadaana bi sawmi yawmin wala yawmayn illaa rajulun kaana yasuumu sawman falyasumhu voilà nii la ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal di indee léegi hadith bi ginnaaw bi ñu gisee njàngat bu njëkk muy. li nga xam ne mooy taxriij bi léegi ana mooy deuxième jàngat mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu buntu bii di wax ci tere guñ tere ngay jiitu Ramadan ci woor ginnaaw euh, xaaju saaban muy diggu Shaabaan ginnaaw gi lu dul koo xam ne dafa doon woor lu ko jiitu woon wala mu nekk koo xam ne aadaam la eh? ñu ne la lii nii saa salaam dafa ñëw ci sulbul mawdu' au cœur du sujet li tax ñuy wax li imaam indi fii mooy yonent way saa moo tere loolu bu ma la baabu nax yi sharia kenn du ci waxe tere di ko teg ci man yaakaar naa déedéet waaw day nekk loo xam ne lu leer la ci yaxu alquran wala sunna lii nag yonent bi saa moo wax ci lu leer ne laa yataqaddamanna ahadukum waaw laa yataqaddamanna ngalawaay bu mu bu mu bu mu jiitu mukk ahadukum kenn ci ramadaana weer bi nga xam ne mooy weeru koor bi saw mi yow min ci woor benn bés aw yow may ni waala ñaari bés waaw lu dul mu settee ci illa an yakuna rajulun kaana yasuumu sawma falyasum dhalika al yawm mu settee ci kenn koo xam ne moom aadaam la woon mu doon woor euh, bés boobee mu tombeek bés boobee mu daal di koy woor kooku kenn teroo ko ci riwaaya al imaam abu daawuda as rahimahullahu taala wax nañ la ne moom daal dina koy solo foofu sayna Abu Hurayra kaddu yi la ne yeneen saa saa la taqaddamu sawma ramadana waaw laa taqad la yataqaddamanna ahadukum kii nag laa taqaddamu yéen ñëpp ahadukum loolu dugal na ñëpp kenn képp kenn ci yéen yi yéen bu kenn jiitu sawma ramadana weeru koor wooru ko weeru koor gi bi yow yawmin ci bés bis yow yawmayn illa an yakuna sawmun yasumuhu rajul falyasum dhalika al yawm lu dul mu nekk bés boo xam ne daa tombe rek loo xam ne nit ki moom koor ak ñàkk koor ci yam da ko doon woor ah, bu boobaa lool bu mu ko teree bañ a woor kooku man mën naa woor alhamdulillah kon lëkkaale baa ngoog te lii leer na nañ ci nit imam intitulé tuddee buntam bi kon hadith bi daanaka moom dong leeral na yooyu léegi nag mu des parce mu def nisfu Sha'ban bi moo tax mu indi ay hadith ci biir yu wane loolu parce que fii waxul nisfu Sha'ban na bu kenn woor laata Ramadan di ko jiitu ci biir benn bés wala ñaar voilà kon bu imaam ne baabu nahyi an taqaddumi Ramadan bi sawmi ba'da bi sawmi ba'da nisfi Sha'ban loolu amaguñ ko illa liman wasal ma qablahu aw waafaqa bi an kaana aadatu sawm al-ithnayn wal xamis mooy alxamis ak yooyu fa waafaqa bii dugal na benn bés wala ñaar dugal na ku doon woor jeudi alxames benn bi léegi nag xadiis bi euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy lijjanti benn mbir waaw ginnaaw bi gisee lëkkaale bi waaw ana lan mooy xikma lan mooy sagesu lu tax tax taxu yeneen saa salaam daal di woor bés wala ñaari bés laata Ramadan lu dul koo xam ne daf ko aadoo woon di woor al imaam al xaafiz rahimahullah mu ne qaala al ulama ibn Hajar bi muy sara xadiis bi mu ne boroom xam-xam yi ne maana al xadiis bi laa tastaqbilu Ramadan bi siyaamin ala niyyati al li Ramadan mu ne te loolu Euh, wax jooju euh, ki nga xam ne mooy wax loolu imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi wax na lu mel noonu ndax boobu bi mu ko kiyee da euh, ne dafa indi daf ko xadiis bi mu ci indi version bi mu ci indi daa niroog suñu xadiis bañ jóge woon voilà mooy xadis bi nga xamante ne moom lañ gisoon ci jataay bi yi ñu génn euh, nga xamante ne nii euh, yonent bi alayhi salaatu salaam da doon wax mooy ba paa ci bii ñu génn mooy suumu li ru'yati xadis mille deux cent vingt et waaw xadis boobu la nirool parce que xoola imaamu Tirmidi moom nan la ko ëndee imaamu Tirmidi dana xaddasanaa Abu Kurayb mooy ki imaamu Muslim tudd na kenn ci sëriñam yi muy Muhammad ibn al alhamadani sëriñ waa kutubu sitta qaala haddathana abdatu ibn sulayman mu ne nettal nañu su sëriñ de abda ibn sulayman eh, eh, eh, alkilabi abu muhammad alkuufiyu génn àddina 187 qaala an muhammad ibn amr mu jële ci muhammad ibn amr ibn alqama ibn waqqas allaythi abu abdillah al ansari al madaniyu ñi ne abu al hasani Eh, génn àddina cent quarante cinq rahmatullah alayhi an abi salama gis nañ an abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la taqaddamu ash-shahra bi yawmin wala bi yawmayn illa an yuwaafiqa dhaalika sawman kaana yasuumuhu ahadukum suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa'uddu thalaathiina thumma aftiru voilà hadith bi nii la ko imaamu Tirmidhi yéen di gën a leeral li tax Yonent sallallahu alayhi wa sallam dinañ gis borom xam-xam yi ni ñuy wax naan lii wëg lii tax bu boobaa yow hadis bii leeral na tax tax bi parce que dana yonent saa salaam jiitu mukk weer wi te weer woowu ramadan la ci yow min ci weeru ab bés yow may ni du ñaari bés illaa lu dul am mu dëppoo zalika bés boobee saw man koor goo xam ne kaana yasuumuhu ahadukum kenn ci lu mu doon woor comme altine bu boobaa loolu garaawul léegi nag mu ne suumu li ru'yati ngeen woor ndax da a gis weer wa aftiru te da ngeen dog bu ngeen di génn ci weeru koor yi dugg ci weeru koor yi na fekk na li ru'yati yi da ngeen a gis weer fa in ghumma alaykum bu dee dafa nëbb ci yéen fa uddu na ngeen calculer na ngeen compter salaasiina mooy na ngeen matal lim bi mu mat fanweer muy trente summa ginnaaw bi aftiru ngeen door a dog mu ne wa fil baabi imaam at-Tirmidhi bi mu indee lii kon tax tax bi hadis bii loolu leeral nañu ko mu ne wa fil baabi nekk na ci buntu bi hadis waan ba'd ashaabi nabi ni jële ci lenn sahaaba yonent bi saa salaam mu ne rawaahu soloo na ko Mansuur ibn al-Mu'tamir di Mansuur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hiraash mu jële ko ci Rib'i ibn Hiraash an ba'd ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu jële ko lenn ci sahaaba yonent bi alayhi salaam bi nahwi haadaa lu mel ni mu ne hadiisu Abi Hurayrata hadiisun hasanun sahiih mu ne xadis sayna Abu Hurayra bi xadis la boo xam ne bu baax la bu wér la wal amalu te jëf yi ala hada jëfe xadis bi inda ahli al-ilmi fa boroom yi karihu rahmatullah alayhi ñoom dañoo sib tere nañ an yataajjala ar-rajulu bi siyaami qabla duxuli shahri ramadan li maana ramadan voilà mu ne dañoo sib nit ki di anticiper di eh, li nga xam ne woor laata koor gi di dugg benn fan wala ñaar ci maanaa boo xam ne naan ma def lu gën a wóor waaw nga xam ne peut man na nekk ramadan quoi kon naa woor rek wóorul quoi voilà jàppe ko ramadan wa in kaana rajulu bu dee nit ki naa nekk yasuumu sawman doon woor woor goo xam ne naafila gum yàgg di def fa waafaqa siyaamuhu daalika fala ba'sa bihi indahum bu dee amul benn problème fa ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim al imam al hafiz ibn hajar léegi bu ñu ñëwaatee kon ci lim doon wax al imaam at-Tirmidhi moom dane woon imaam al-Hafiz ibn Hajar qaala al-ulama dane borom xam-xam yi nee nañ maana al-hadith maanaa wa hadith bi rahmatullahi alayhim la tastaqbilu ramadana bi siyamin ala niyyati al-ihtiyat li ramadan te moom la imaam at-Tirmidhi doon wax ne bu kenn woor jiital anticiper jiitu ramadan ci benn fan wala ñaar ngir daan ah naa moo gën a wóor mooy ihtiyat moo gën a wóor quoi nga wax mën na nekk ci ramadan waaw mu ne wal xikmatu fiihi boo xam-xam yi nag am na ñu ne sagesse bi ci nekk bi tax yonent si bale saasaam terolool mooy at taqawi bil fitri li ramadan li yadxula fiihi bi quwwa wa nashaat ñu ne am ñu ne euh, lenn la mooy boo gisee mu terolool daa bëgg aji woor gi mu dëgër dina am kàttan parce que bu wooree laata ramadan ramadan bi dugg loolu mën na fekk mu affaibliru waaye mu waajal fekk añ na kii nag yooyu walla gi ñëw bu boobaa fekk pare na ngir mu mën cee dugg ak doole ak cawarte waaye imaam alxaafis dana wa hada fihi nadar lii moo am na lees ci seet <laughs> waaw parce que jàppee xadiis bi moo taamoo li mu tere mooy woor ñaari fan benn wala ñaari fan terewul lu ko ëpp ci kan ci ginnaaw waaw ndax kat muqtadal xadiis annahu law taqaddama bi siyaami salaasati ayyaamin aw arba'ati jaaza bu buñ jàppee hadis bi kaw bu goog rek benn nag ñaar la wax kon ku wooroon ñetti fan wala ñeenti fan laat avant loolu day mel ni ci kaw hadis bi loolu day mën a nekk waaw bon loolu lu ñuy seetaat la après ak ndax hadis ba li nga xam ne moom lay indi i ida baqiya nisfu nisfu min sha'ban fala tasumu même bu dee hadis boobu am na yoo mais nañ bàyyi waxu hadis boobu nañ bàyyi bu mu ñëw comme que imaam an-Nawawi indi na ko hadis bi ñu bi bi ñu nekk bi ci tegu bi ci teguwaat la ko loolu bon loolu defe naa mu ne waqiila am nañu daal xikmatu sagesse bi tax tax bi xërëñ téef bi tax borom bi yonent saa salaam daal di tere ñuy woor benn wala ñaari fan laata ramadaan mi mu ne fii xasyatul ixtilaati nafli bil fard